loolu benn loolu mooy cadre boobu alors que bu dee kii ziyat ziyat amul kenn ku taxaw ne man maay bàyyam ziyat Muawiya bi mu ne ak Abu Sufyan ba mu naan maay bàyyam amul kenn ku ne ko waxoo dëgg de man mii maa ko jur loolu amul mooy këccoo boobu amul gis nga ñaari côté yi kon <laughs> voilà Muawiya day jàpp ne bon par waladul parce que fële mooy dafa amoon différent il fallait yore saa saa tranché parce que ñaari nit lañ ñu ñëw ku nekk ne kii maa jox il faut mu jox ko kenn mu àttee al waladul ifraas alors que fii loolu daa amul mooy fii kenn xëccoowul ziyaat ziyaat saa bàyyi amul ziyaat moo ne maay bàyyi <laughs> waaw mu ne allahumma inna hahuna nukta ixtalafa al-ulamaa'u fiiha wa hiya anna al-ax idha istalhaqa ax idha istalhaqa axan yaqulu huwa ibnu abi wa lam yakun lahu munaazi' bal kaana wahdahu fa qaala maalikun yarisu wala yasbutu an-nasab wa qaala ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi ahadi qawlayhi yasbutu an-nasab wa ya'khudhu al-maal haaza idha kaana al-muqarru bihi idha kaana al-muqarru bihi ghayra ma'ruuf an-nasab mu ne kaay allahumma inna am na benn benn benn benn benn benn point mu ne am na benn benn point boo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuti mooy bu dee ne benn waay benn frère da ne nit da diw sama frère la sama baayu ko jur mu ne kii sama doomu baay la huwa ibnu abi te ba ko amul keneen ku ñëw na ko hé waxoo dëgg amul ku ko xëccoog moom man nii may bàyyam wala diwéy ñoom diwéy bàyyam amul loolu boroom xam-xam yi dañ see wuti bu dee moom kese moo ñëw ne kii sama doo sama sama frère la amul kenn ku ñëw taxaw ne moom de du loolu imaamu Malik rahimahullah ne bu boobaa kooku day doon kooku mu ne frère la day doon. waaye nag wala yasbutu nasab waaye nag dina doon waaye comme que ngir lan ngir bañ a xañ nit loo xamante ne mbirum la bu doon doon waaye nag wala yasbutu nasab waaye du sax li nga xam ne mooy askan wi ci noonu kese mooy daal ngir bañ nit loo xam ne moom àqam la nañ ko ko jox waaw mu ne wa qaala Shaafi'i imaamu Shaafi'i rahimahullah taalibe bi ne fii ahadi qawlay ci lenn ci ñaari waxam yi yasbutu nasab mais non bu boobaa lool doy na ngir ñu ne kii doomam la wa yaxudul maal mu jël alalam li ida kaana al muqarru bihi ghayru ma'rufin nasab bu dee ka nga ne moom lañ saxal ne diw ne kii sama frère la sama doomu baay la xamuñu askanam léegi mu ne qaala fa al-Haaris ibn Kalda al imam léegi <laughs> mu ne al-Haaris ibn Kalda lam yadda'i ziyaadan te ki nga xamante ni mooy jabaram nooy jaamam ci suufam la ne woon muy alxaaris ibn Kalda taxawul fenn ne man Ziyaad sama doom la xam nga loolu moo tax ñu naan Ziyaad ibn Ubayd wootewu ko wala kaana ilayhi mansuuban te doonuñ koon askanale moom nekkoon mooy ibnu amatihi wulida ala firaashi doomu ab la boo xam ne moom moo ko waaye ci lalam la juddoo ay lim ci jublu nag mooy ci këram man iddaa man iddaa hu fa huwa lahu kon képp ku ne man maa ko moom <laughs> man mii man mii maa bëtt sa baar <laughs> koo koo ko moom illaa lu dul at yu aaridahu man huwa awlaa bihi min lu dul ku ko ñi ne yella ci ne mooy bàyyi kooku ñëw daal koy jañanteeg moom xëccoog moom ci loolee mu ne te nag moo amul ci cadre Ziyad falam yakun ala Muawiya fi zalika maghmaz kon amul lu ñuy wax dara sayna Muawiya luñ ko ciy jameeg yooyu bal fa'alahu fii bal fa'ala fihi al-haqq ala madhabi Malik mu ne li mu def mooy dëgg ci waxu imam Malik mooy madhab bi mu wax sànk <laughs> waaw waaw mu ne nag léegi benn affaire day am waaw léegi bu dee lii la salima fa ida qiila fa lima ankara alayhi sahaaba mais kon lan moo tax sahaaba yi daal di koy bañal lool moom Muawiya radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu mu ne qul naa dinañ li anna mas'alatu inkiha fa man ra'a anna an-nasaba la yalhaqu bil warith al-wahid ankara dhalik wa 'azzamahu <laughs> mu ne loolu mas'ala xilaafiya la ku jàpp ne aw askan kenn du ko ah Euh, mooy boole jël nit boole ko ci askan ci nii kooku day màggal mbir mi waaw loolu la mooy lim la bëgg a wax imaam Ibn al yi ci gàttal ah, mooy que ne Seydina Muawiya ci ijtihaadam la demee woon nekkul ne daa gis texte bu leer naññ mu doxi contraire de qiyaas ci en face de texte lool fasidul i'tibaar la mooy kenn du ci bàyyi xel xam nañ. mais moom daa jàpp ne ñaari cas yi en fait liñ naan tahqiqul manaat tanqihul manaat loolu la def mooy gis nga bu ab texte ñëwee wala benn at tu ne peux pas le prendre comme ça en faisant fi ci les contours ak tax tax ak contexte bi nga xam ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe acte bi wala acte bi fi loolu il faut boroom xam-xam bi yooyu yëpp boole ko ci ban contexte ak lu tax te wax nañ la sànk ci waxu imam Ibn Arabi yi mooy dafa jël ne ñaari en fait kaawu Zamaa euh, Abdu walidatu Zamaa doom joojee Sa'd ibn Abi Waqqas doon xëccoo ak Abdu ibn Zamaa radiyallahu anhuma ak bii bokkul parce que foofu daa am am na ñuy xëccoo alors que fii amul kenn ku xëccoog Muawiya ci Ziyad <laughs> voilà waaw akbar waaw waaye de toute façon mooy li saxaaba yi la waxoon loolu moo gën a lënt moo moo gën a dëgër waaw mooy al lil firaash mooy ginnaaw lii lépp mooy jazaawullaahu xayran mooy euh, boroom xam-xam rawatina saxaaba yi radiyallaahu anhum du ñu doxale ci maama neex ak yu mel noonu waaw lu ñu doxale xam nañ li tax te tamit am na lu tax ñu def ko même bu dee seen mbokk saxaaba wuti naan ñoom loolu la imaam Ibn al yi doon bëgg di laaj di li leeral fii que li tax Muawiya def loolu waaye al imaam Ibn Taymiyya moo ci gën a leeral moo ci gën a dugg waaye <clears throat> loolu euh, euh, jarul ñu ciy gën a parce que day gën gudd insha allahu taala waaw kon de toute façon al waladu moom lil firaash filiation ci loolu lay saxe ci l'islam mooy lal soxna wala jabar jooy jooy jaam booy jabaroo wala boo xam ne saroon la nekk waaw waaw léegi loolu am <coughs> waaye Seydina Muawiya li imam Ibn Arabi wax rahmatullah alayhi loolu la tegtaloo woon ak yu mel noonu def loolu waaw te yeneen saa sa waxoon na idha ijtahada al-hakimu fa asaba fa lahu ajran wa idha ijtahada fa axtaa fa lahu ajrun wahid ki nga xam ne am na capacité génne àtte ci diine am na habilitation bu defee effort d'interprétation ci diine daal di jub da dëgg dina am ñaari pay waaye bu dee bu ko defee daal di eh, juum koog benn pay lay am waaw waaw waaw allahu akbar wallahu taala alam waaw euh, léegi kon de Euh, euh, euh, fu ñu yemoon kon kon xam nañ lamma du'a Ziyaad ah, waaw li tax kon mu koy Seyna kii kii wax ko bi ñu woote woo dugal Ziyaad ci askan wa askan Abu Sufyaan laqiitu Abaa Bakr Abdurrahmaan ibn Mull Abu Usmaan rahimahullah mu ne damaa dajeek Abu Bakr hada alladhi sanatu li ngeen def mooy la waaw inni sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas yaqul sami'a udhunaya min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul man idda'a aban fi al-islami ghayra abihi ya'lamu annahu ghayru abihi faljannatu alayhi haram faqaala Abu Bakr wa ana sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon riwaa imam Muslim bi mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon lii mooy riwaay léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi leer na mooy baabul tahrimi xaraamal intisaabil insaan ila ghayri abi nit ki di boole boppam ci kudub baayam di askanale boppam woo fekk mu xam ko ak tamit di méngoo sa bopp koo xam ne du moo la libéré en tant que jaam nga ne kookoo yor say mbir léegi waaw ndax alwalaa'u liman a'taq la rasulullah wax sallallahu alayhi wasallam ki moom méngoo gi mooy ki libéré jaam nga ne léegi yow doo kook defal la njëkk nga ne woon ci ay daalee chaîne nekkoon ab jàmm bu xam ne dañ laa moomoon moomoo sa bopp mu ñëw libéré la l'islam daal di koy terale le fait que boo génnee àddina kenn doonu la mooy nekk sa moo lay doon ak yu mel noonu yow nga ne loolu nag déedéet man kii bokkatuma ak leen dara waaye yow dara fii seeti keneen koo xam ne bay rek euh, euh, caayeeg bayre ji moo ko sol fan yi ndax mooy boroom alal ji moom la gaa bi di topp nga kooku nag mooy saa baay wal iyaadu billah kooku boobu mooy moom la am yëngoo xaraam gu ci nekk yoneen saa salaam ne kooku ku ku manit daa ku woote wu ilaa gayri abihi ki xam ne du sa baay wa huwa ya'lamu te moo ko ko tey xam ko annahu gayri abi kooku muy woote du baayam fal jannatu alayhi xaraam kooku àjjana xaraam na ci moom parce que wax ji wax ji mooy ki nga xam ne doomu jaaloo ki naan maay baayam yow da ngaa yàlla waaw parce que yow li nga def keneen mën na koo def waaw waaw li nga def keneen mën na koo def monsieur X bu taxawee ne eh ñu ngi doon waxtaan monsieur X madame X am bébé bébé X madame Z jo monsieur Z di jógee ne eh, ne man maay bàyyi euh, euh, bébé Z bébé X daa ñeme yàlla rek <laughs> parce que quand même nga def keneen mën na koo def ah. waaw wala boog daa waxee li ëpp ci njortam soit waa ji bu nekkum ñene yàlla wala mu jàpp li ëpp ci njortam ne si si non man la mais waxoon nañ la wax jooj bañ koy wax ci siira bi taxawoon nañ ci ci wàllu miraas bi masala bi mooy xam nga kaa yoo xam ne ñu waxoon la cas extrême koo xamante ne nii daa jël benn jigéen boo xam ne da koo tëj fenn waaw moom rek ka yor caali ya di njaaloo moom ba jigéen da daganu quoi da koo kidnappé te ba mu koy toog na lu mat ay kii xam na ne euh, am na ak jànq la woon moom ko xam ne moom kese dugg na moo yor caabi ja njaaloo moom ba kii nag moom leerul ne moom la ñu ne la waaye l'islam reconnaître loolu parce que al waladul firaas te kooku daa daa njaaloo la def mbir mi yëpp l'islam waxul ne du ndoxum kii moo nekk ci moo ah, ndoxum kii moom la def ci ndaw si mu jur kii l'islam waxul loolu la ah. moo la li naan fils naturel non l'islam waxul naturel non enfant ah. waxul ne loolu amul moo tax ñi nga xam ne xamuñu naan bon on va faire des tests ADN pour attester que non yooyu yu fi caaxaan la dañ naan la yonent saa salaam lii war nañu bu baax ci xaadisatu walidatu Zama këne kii ci muy nirool mooy frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te teewul ki nga xamante ni nii moom la jox doom ji mooy Seydina Abdu ibnu Zama allah allah voilà kon loolu bu fi ñu wax naa ay mooy yow xamoo exactement. li nga xam ne mooy diine bi li muy wax <laughs> waaw kay mooy dale la yow en fait jaarul fi nga waroon a jaar bu doomu yoon voilà yoon wi nga teggi même bu sa ndox la sax waaye loolu léegi l'islam dalay euh, dalay xañ le fait que boobu ndax man euh, nistajala shay'a qabla awaanihi uqiba bi hirmanihi régal la képp koo xam ne daa profité benn mbir njëkkante ko laata mooy xew koog dañ koy bugale daal di koy xaj kon nag ci kaw noonu dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu daal di dugg kon lu kaalibaago hadis bi euh, des na ay njàngat yu ci nekk mais amaana ñu yem fii après après ñu jël hadisu bon non pareegul parce que euh, Seyna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu moom nañ ko ni nañ def ni ñu waxoon bii di ñëw kon ñu àggale ko parce que affaire bi. en goûtant wala ñu continuer ko tuuti <laughs> dañu continuer tuuti jeexal ko benn yoon foog naa mu la moo tax ne mooy léegi kon walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des euh, kon euh, euh, lii kon leer na nag li nga xam ne mooy la haramité de la de de de de de cette sauce <laughs> la haramité de cette sauce la wax moo daal imaamu al-Qurtubi man huwa al-Qurtubi <laughs> mooy abu Abul Abbas mooy sëriñu boroom ki nga xamante ne mooy tafsir bi boroom tafsir Abu Abdillah kii sëriñam la woon boroom al-Mufhim def saraa ci Sahih imaamu Muslim rahmatullah alayhima mu ne mu ne al-intisaab moom li ghayri abi mooy kon gis nañ ne lii atte mooy dafa xaram ndax yeneen saa salaam quand euh, euh, du ne koo xam dañ lay xaraamal àjjana léegi dina ñëw ci loolu waa dañ lay xaramal àjjana ça veut dire comme comme ni ñu doon sànk képp koo xam ne dafa ñëw moo tax waxoon naa la bañ koy gis il faut que ñu faire très attention ne damay dimbali diw nga ñëw falsifier kayit yi ne ci say ci kayit yi nga def ne yaa ko jur ñu jàpp ne ñu bind d'ailleurs dañu bind ne yaay baayam parce que nee nga dañ ko war a jàppale parce que ñoom dañoo sonn mais man nga ko jàppale neneen autorité parentale am na mooy ñoom parents yi fi ñoo ko jur mais ñu ne la yow lañ bàyyee nga yor ko loolu mën naa nekk waaw mais maay baayam jël kay di kii yépp ngir mu mën a dem États-Unis wala Europe wala Japon yooyu loolu noonu ku ko génne ci lu xaraam li yeneen saa sam di wax man nga wax benn beneen jigéen bi nga xamante ne nee na daa marié waaw dafa dem marié wu daal di jël li nga xamante ne nii mooy mooy mooy sant bi ko ba bi nga xam ne ki baayam na ko jële changé ko def ci sant jëkkëram kooku ku ko ci génne nag ma ko wax est-ce que loolu tekkiwul askanel la sa bopp ci koo xam ne du sa bàyyi billahi loolu la dafa siiw nag ñu bari da ko def wax naa ne nag bon ñu naan madame Diop alors que moom Ndiaye la sant loolu ñu mën a dégg la mais ñëw ba soppi ko taxataa loolu sax mooy tënku loolu moo gën waaw mooy tënku loolu moo gën kantaa ñëw soppi ko ba yow waxuma la sax ci këy di kese mais léegi ñépp mooy sa baay daa suuru ci yow sa santu baay kenn kiiwatu ko mais moom ci boppam dem na ci boo xam ne boo ko boo ko euh, woowee sax. naan doomi bi wala bu wax sant bi daanaka dooru la tontu di di di askan la boppam ci jëkkëram ñoom nañu sant loolu ku ko ci génn nag ma wax waaw man ila ghayri abihi ku ci koo xam ne du fa jannatu alayhi xaraam ko ajjana xaraam na ci moom ku ko ñoom diw doomi diw lañ doon wax gis nga Ziyaad ibn Sumayya Ziyaad ibn ah Abi Sufyaan yu mel noonu loolu la ñu ñun nag sant lañ am Diop Thiaw Ndiaye Sissoko ah yooyu lañ am ainsi de suite ak Sonko ak Sorgho yooyu lañ am. waaw ay jaxatee ci Koulibaly ñun yooyu la ñu léegi nag boo jëlee yow boobu sa baay nga xam ne ci sa baay bi ko jëlee woon kaabir ren kaabir nga ñëw effacé ko def ci du keneen sa waay ku la génne ci xadiis bi rek man na ma ko wax waaw dafa xaram parce que ren saa sax nee na ku ko def xam ko kooku àjjana xaram na ci yow loo xaram kenn du ci dimbalee ni di ko ci jaare déedéet alors que yàlla def yeneen i moyens yoo mën a def waaw cas ci cas extrême nga ko mën a mu te ci darura lay dugg darura fa man fa fa man turra ghayra baghin wala 'ad fala isma ku lool ci loo xamante ne du lu muy delluwaat di ko sàkku moo ko doon sàkku noonu wala di ci dellu ci noonu bu bu bu tax tax ba bu bu xat-xat ba jeexee ba xat-xat mooy nécessité ba fa man turra ku lool bu lor ba jeexee kooku amul bàkkaar bu ci dul delloo ko yooyu mooy imagine la cas extrême koo xamante ne nii dañ ne eh, diw waaw nguur gu kàccoor lañ ne bépp xale boo xam ne ah nguur gi mooy euh, président rek ñooñu ñi mu xam juruñ leen dañ leen di sàkkal pexe bu boobaa ngir sauver vie yooyu yéen war ku nekk bu dee man ngeen ne diw mii maa ngi ko jur mel bu dee waxoo dëgg ngir ñu sauver vie parce que loolu moo ëpp doole bakkan sinon gars yi day saaxaal day leen di saax saaxee ñoom ñëpp ah. waaw koro bi ñëw ne ah fii doom gépp doom joo xam ne daal xamuñu kuy baayam dañ koy jël yóbbu Europe jël tasaare leen ci ci ci dëkku comme niñ doon def am na ay xale yu bari yoo xam ne ay ay ci yenn kii français yi fii colon yi bi ñu ne mais fii lañ leen dañu leen doon dem di leen jëli fañ dëkk ci colon yi ci colonie yi di leen indi passeport bi nekkee bébé indi leen fii yooyu moom bu dee ci kaa yu mel noonu nga xam ne ku ñu xamoon ne kii am na ku ko jur ñu kii boobu bu boobaa man ngeen taxaw ne eh, diw mii maa ko jur ngir loolu bañ a te loolu teggee parce que lu bon lañ leen defi te tamit le fait que mën nañ leen a man nañ ndax dañuy dem miinuñu climat Europe bi ñu bari bi ñëw fii dañu dee ah xale yu bari bi ñëw yi dañoo faar waaw jële leen ca Amazonie indi leen fii ci saa si ñu bari dee yu mel noonu ci cas extrême yooyu. mais pas ay toog ah je suis marié hier ah maintenant je suis devenu madame Ndiaye euh, madame Ndiaye yow kuy sa baay Modou Lo léegi loo bi dooy def ak moom je ne suis plus Modou Lo je suis madame non madame madame dem bi ngeen di marié wu ji ci nga dem ñu ne madame euh, vous avez la possibilité de changer votre prénom votre nom et même votre prénom alors euh, prénom je garde mais mon nom enlevez-moi le le Mette Ndiaye ma euh, chérie yi la dive mais fi caaxaan yooyu mooy lan après yow say këyit boîte aux lettres bi lépp lépp léegi njaay la alors que sawaay loolu ah loolu dafa xaram nga naan lan parce que yow mooy li sa bàyyi amoon ci yow nga effacé te loolu la yeneen saa la ne manim tasaba man iddaa ila wa huwa ya'lam képp ku wootewu askane koo xamante ne nii du bàyyi wa huwa ya'lam xam na annahu ghayra abi du de fal jannatu alayhi xaram àjjana daa xaram ci moom lii la kooku àjjana daa xaram ci moom loolu kay leer waaw mooy wane gravité bi léegi nag mu des léegi nag ñu war a ñëw foofu waaw loolu lu muy di ci àjjana xaram na ci kooku imaamul Qurtubi ne la ginnaaw ngir leeral la ne la jëf jooju gravité énormité gi mu doon mu ne loolu di askanele sa bopp ci koo xam ne juru la innama yaf'aluhu ahlul jafaa'i wal jahli wal kibr waaw li xissati man mansabil abi wa danaa'atihi fa yara al intisaaba ilayhi aaran wa naqsan fi haqqihi wala shakka fi anna haadha muharram ma'luumun at-tahriim faman fa'ala dhaalika mustahillan fa huwa kaafirun haqiiqa fa yabqa al hadiith ala dhaahirihi wa amma in kaana ghayra mustahillin fa yakunu al-kufru alladhi fi al-hadith mahmulan ala kufran an-ni'am wal-huquq fa innahu qaabilu al-ihsaan qaabala fa innahu qaabala al-ihsaana bil-isaa'a wa man kaana kadhaalika sadaqa alayhi isma al-kaafir wa ala fi'lihi annahu kafara lughatan wa shar'an ala maa qarrarnaahu wa yahtamilu an yuqaal atlaqa alayhi dhalika li annahu yushabbihu bil kuffar waaw ahlal jahiliya ahlil ahl bil kuffar ahlil jahiliya ahlil kibri wal anasa fa innahum kanu yaf'aluna dhalik waaw al imam abul abbas ahmad al qurtubi rahimahullah mu ne mu ne ñuy def lii di jël seen askan wi ñu bokk di askanal seen bopp ci keneen ku dul seen bàyyi ñi koy def dëgg-dëgg mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne amuñu benn jikko bu baax seen biir dafa yàqu waaye dañu dañu dañu riir mooy mooy en seen xalaat ak seen xel moo soriwu parce que sa bàyyi ak lim daj ci yow nga am jëkkër effacer lépp ci moom ci yow wal kibri ak mu rëy ñi nga xam ne dañuy dem jàpp ne ñoom ils ne sont plus wa euh, il ne faut pas être fier d'être euh, assimilé à cette à cette famille là parce que gis nañ yàlla yàlla may leen ci wàllu am amu alal àddina wala xam-xam wala lu mu am ñu jàpp ne ñoom ah di askananoon nag ci ñoom diw loolu loolu damay rabaisser quoi damay wàcc kon nag naa seet ñoo xam ne ñoom ñoo gën a màgg ci société bi ma daal askanal sama bopp waaw jàpp ne waaye côté baayam waaye askan wi mu nekk daa daa tuuti quoi ak tamit ñàkk solom waaw mu jàpp ne rien que ñu naan ma diwee sa baay wala diw la laa sant loolu ak ak kii la quoi aar la ab taas la ab ayib la waaw ak wàññeeku la ci àqam waaw mu ne te lii amul benn sikki fàtt ne lii moom mooy li xaraam nga xam ne ak xaraama dañ koo xam ku def lii daganal ko ginnaaw bi nga xamee ne maa ko daganal ñu ne la yenn saa sam lii ak nga ne maa ko daganal kooku yéeféer la waaw dëgg dëgg xadiis yi day des kon li yenn saa sa wax nii kooku moom loolu la mooy ku ko daganal waaw mu ne waaw xam dégg naa xadiis bi mais nag ma ne man waa yow man duma boole sama bopp ci ñooña kooku moom yéeféer la waaw fa yabqa al xadiis ala zahiri waaye nag bu nee ne waa ji daganalu ko nag mooy da koo def mais bon xam na ne xaraam na mais bon mooy à la mode voilà je viens de me marier toutes mes euh, toutes mes amies voilà ñoom ñëpp euh, c'est devenu euh, sont devenus madame quelque chose moi pourquoi pas voilà la <laughs> oui je sais mais bon je serai mal vu parmi mes amis c'est bon moi c'est tout je ne pourrais <laughs> kooku nga <laughs> kooku noonu xam nga daga nalul mbir léegi ko est-ce que naan kooku lañu xaraamal àjjana ñu ne la ah déet <laughs> bu nee kon kooku noonu ah mooy eh, def na jëfu waa safara loo xam ne bu ko yàlla fayee ñu noonu mooy de façon mooy du ko waaye nag comme que ku gëm yàlla la borom bi yeneen saa xamal nañu ci ay xadis ne képp koo xamante ne nii am na misqaala xabbatin lu toll ni pepp zarratin atum ci xolam ci ngëm yàlla borom bi dina ko yóbbu àjjana dina ko génne safara dugal ko àjjana bu dee mu nga buy safara kon kooku noonu <laughs> jëf na jëfi safara waaw mooy niru nag loo xam ne jëf na jëfu yéeféer yi waa ahlul jaahiliya ñi nga xam ne ñooy waa riir ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy waroom réej yi dem di jàpp ne walla man askan sangam man ma ci ah nangam ak nangam voilà loolu la quoi ba pare wala kufru gi muy wax ak ci yeneen xadiis yi kene ku def lool lool kufru la ko surtout xadiis yi na Abu Hurayra bi la targhabu an abaikum faman raghiba an abi fa huwa kufrun mooy kufrun duna kufr mooy kufrun ni'ma la suul na jëf li nga xam ne mooy xéewal gi ko borom bi defal boole ko ci askan te manoon a def du exister am ni mu ko booleel def seen xol alhamdulilah ñu nekk ñoo xam ne ndax waajur day baax ci doomam bëggal ko lépp bëggal ko yiiw nga tere ko ay nelaw mu ëmbala yaay baay ji doon def lu nekk loolu lépp borom di tàggat ay xol ngir yow di nga màggee amoon looy def nga daal di suul jëf joojee nga daal di suul jëf joojee léegi nag mu des moom faqat xarama allah alayhi aljanna <laughs> bi xaraamal na ko àjjana ñu ne la waaw mooy comme l'imam al bi wax ci kufru gee mooy koo xam da koo daganal waaw wala kooku day day des ci moom wala koo xamante ne nii mooy dañ koy xaraamal àjjana te ci njëkk a dugg du bokk ca ñi dugg nekk ñoo xam ne moom dañuy amee moom du bokk ci ñoom waaw waaye dinañ ko xaraamal àjjana bu ko yàlla fayee waaw waaw xañ ko ko foofu xaraamal ci moom àjjana ba fa nit ñi di dugg mu yéexi ko ca pay ca ca àttee ba ñépp dugg óoraanee moom ñu mujj koo dugal waaw parce bu dee boroom ngëm yàlla la même buñ ko jaaralee safara comme li ñu wax sànk dina fa génnaat ndax yeneen saa salaam moo ñu ko xamal Allahu akbar mu ngi noonee Allahu akbar wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam kon xadiis baa ngi noonu bii di ñëw insha allah ñu daal di gis xadis bi ñu tegu muy xadisu mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala